laltu gi mu tëddoon fa baka Umar Seydina Umar daal di jooy radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko maa yubkiika yaa Umar ne ko mais Umar lu la jooyloo mu ne ko wallahi illa an akuna a'lamu annaka akramu ala Allah min Kisra wa Qaysar wa humaa ya'iisaani fi dunya fiimaa ya'iisaani fiihi wa anta yaa rasuulallah bil makaan alladhi ara oh Seydina Omar romba nga génn mu jooy ndax ñeewante bi mu ñeewante xaal bi mu gisa yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy dellu ci li ñoom Ibn Mas'ud ne ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne est-ce que duñ la utal ab lal su quand lal bu baax bu gën a transparent bu gën a euh, confortable bu gën a nooy te gën a neex li waaw gën a neex a tëdd Seydina Omar dafa seetlu affaire bi rek gis trace su gi ci yonent saasaam ci yaramam bi rek mu commencé jooy mu ne ko looy jooy Omar waaw looy jooy mu ne ko maa ngi wat ci yàlla man Omar këne man xam naa ne yow yaa gën tedd fa yàlla Kisra ak Qaysar waaw te ñoom ñaar ya'isaani ñu ngay fo nekk ci ki yàq borom bi jox leen lu àddina au lieu ñu def ko ci lu neex walla ñu ci fa yaay saani al aytu mool ay fasaad di yàq ci àddina te la nga xam ne moom lañuy ñuy yàq ci xéewal ya leen yàlla jox waaw dañuy bànneeku dañ dënd loolu lépp mooy yàlla lañu ko jëme te yow yaa gën a tedd fa yàlla wa anta ya rasulallah te yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bil makaan alladhi ara ah, yaa ngi nii ci bërëb bii nga nekk nii ñu nii mooy sa xaal fa qaala an-nabiyyu yonent bi saa saa am ne ko sallallahu alayhi wa sallam amaa tardaa an takuuna lahum ad-dunyaa wa lanaa al-aaxira ne ko xanaa gërëmoo Umar boo gisee mu demee nii xanaa gërëmoo ñoom ñi nga tudd tudd leen sax ndax amuñu solo Kisra Qaysar ak ñi mel ni ñoom xanaa mbëggale moomu ñeel leen ñoom àddina waaw wala na alaaxira kantaa ñun waa l'islam ni nga xam ne nii mooy suñu xaal ñu ëpp ci ñun ñun mu ñeel ñu alaaxira kër gu mujj ga qaala umaru sayyidina umar ne balaa ah kay qaala yenent bi alayhi ne ko fa innahu kazaak kon nag na ko noonu la law kaanat dunya law kaanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa kaafiran minha sharbata ma wallah loolu moo tax ndax addina mu am solo fa yàlla moo tax mu mën a jël kuffaar yu toll ni Kisra wa Qaysar rek ñu mel ni ñoom yàkkal leen ci ndabi am am ak fast ak nguur loo xamante ne defalu ko Habiba akramul xalq ahabbu an-nas ilay moom borom bi tabaara wa taala defalu ko loolu lu tax parce que addinaa fa amu solo wa atba'ahu ak moom defalu leen lu toll mi lii la am na benn ci <laughs> dana Seydina Omar ndax dangay sikki sàkk <laughs> hein est-ce que da ngay sikki sàkka hein mu ne ko déedéet atashukku ya Umar <laughs> waaw Allahu akbar waaw Allahu akbar waaw waaw da ngay sikki sàkka mu ne ko déedéet Allah keroog mooy bam bam ba yonent may saa saam kii rek hein bañ rumeur ba ñëwee ne dañoo dañoo euh, kii quoi fase na yonent bay saasam fase nay doom comme ne sahih yi li mel ni si hadis Seydina Anas bii la ko wax bi mu ñëwee da koo gis yonent bay saasam fam newoon hein fa ra'aytu Seydina Omar ne maa gis asaral xasiri fii janbe jeexitalu laltu gi mu tëddoon ci wet gi fa bakaytu ma jooy fa qaala mu ne ma mima yubkiik loola jooyloo fa qultu ya rasulallah inna kisra wa qaysara fiima huma fiihi wa anta rasulullah qaal fa qaal amaa tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-axira waaw xanaa gërëmoo ah ñoom mu nag affaire baa ngi nii kon nag doyloo ak doylu kon jullit ñi lii la de lii de mooy xaalu yonent baay saa saa moo taxoon mu waxoon saxaabu gisoon <laughs> fan yee <laughs> bi mu ko dama laa bëgg mu ne ko seetal unzur taxul waaw ndax kat in kunta tuhibbu tuhibbuni fa a'idda ko seetal li ngay wax de ndax boo ma soppee na nga waajalal ñàkk la nga xam ne moom ngay aaroo ci ñàkk muy muñ ak ritawa ak gërëm nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daj ci hadith numéro quatre cent quatre-vingt-sept wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadxulul fuqaraa'ul jannata qablal agniyaa'i bi xamsi mi'ati am rawaahu tirmidi rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamul xaafizu nawawi muy indil xadis numéro quatre cent quatre-vingt-sept mu ne waan abi ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci booyu baayu muus mu ndaw gi mi abu hurayra ad-dawsi radiyallahu taala anhu annahu mu ne nee na qaala mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na yadxulu dina duggu alfuqaraa way <clears throat> aljana qabla al laata way woomal yi bi xamsi mi'ati am ci li nga xam ne cinq cents ans ah juróomi téeméeri at lu tolloog loolu ñoom dinañ ko dugg àjjana way ñàkk ñi way woomal yi di dóor a dugg mu ne hadis bi rawaawu soloo ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne hadithun hasanun sahih hadis bi hadis la bu hasan bu baax alhamdulillah sahihun wéera wéerale waaw léegi hadith bii nii kon première laaj mooy est-ce que al imam at-Tirmidhi kese moo ko solo ñu ne la déedéet comme ni ngeen ne al imam Ahmad ibn Muhammad moo ko solo tamit ak al imam Ibnu Maajah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala kon al imam at-Tirmidhi da ko indi ci ñaari bërëb da ko indi ci ñaari bërëb non naan ñaari bërëb benn bërëb la ko indi da tegale waaw dafa tegale ñaari xadiis yi muy xadiis numéro vingt trois cinquante trois ak vingt trois cinquante quatre hein kon ñu gis bu njëkk bi mooy ci abwaabu zuhdi foofu la ko indi ba léegi abwaabu zuhdi an rasuulillahi baabu fuqaraa'ul muhaajiriina yadxuluuna al jannata qabla mu ne haddathana Mahmoud ibn Ghaylan mu ne ki ñu nettali mooy Mahmoud ibn Ghaylan gis nañ ko fan wee al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi sëriñ la tamit ci imaam al-Bukhari moom cette fois sëriñ bi moom imaamul Bukhari ñoo ko bokk te imaamul Bukhari sëriñam la imaam euh, ki nga xam ne mooy Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala annahu mu ne qaala nee na haddathana Qabisa ñu ne te ñu nettali mooy Qabisa di Qabisa ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyan ibn Uqba ibn Rabi'a rahimahullahu ta'ala as-Suwa'i al-Amiri al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sufyan ñu ne ñu nettali mooy Sufyan Kufi la nga wax ne la woon mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala al-Kufi an Muhammad ibn Amr mu jël ko ci Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas al-Laythi Abu Abdillah ñii ne Abul Hasan al-Ansari al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Salama moo ko jëlee ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri radiyallahu ta'ala an Ali Abdurrahman ibn Awf Abu Salama an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci sëriñam Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani sahibu hafiz as-sahaba radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya'i bi khamsi mi'ati 'am nisfi yawm voilà beneen bi moom la imam Tirmidhi imam ah, kii imam an-Nawawi mooy bi mu ci teg dëgg boobu dane haddathana Abu Kurayb xam nga nañ ko wax bii na dana yar xulu dina dugg al fuqara yonent may sasam sayna Abu Hurayra mu ne yonent may sasam nee na yar xulul fuqara ul jannata mu ne way ñàkk ñi dañuy dugg àjjana qabla al aghniya laata ñu woomal ñi bi xamsi mi'ati am ki euh, euh, euh, cinq cents ans ah juróomi téeméeri at laata way woomal yi way ñàkk yi dinañ ko dugg àjjana mais loolu ñaata lu muy toll mu ne risfu yow mooy xaaju bés la dinañ ñëw ci loolu <laughs> léegi nañ lii du dii la imaamu Tirmidhi euh, imaamu Nawawi indi bi ci tegula ji boobu dane haddathana Abu Kurayb moom la ci teg rëkk mu ne haddathana nettal Abu Isa at-Tirmidhi mu ne nettali nañu Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi sëriñu waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana nettali nañu euh, al-Muharibi di al-Muharibi di Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Ziyad al-Muharibi al-Hafiz al-Kufi rahimahullah an Muhammad ibn Amr gis nañ ko sànq an Abi Salama gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-fuqara al-muslimina al-jannata qabla qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa huwa khamsu mi'ati am waaw mu ngi noonu fuqara'ul janna bi nag dajee yokk fuqara'ul muslimin waaye fuqara gërëla imam an-Nawawi indi bi mu gën a nirool mooy biñ jóge mais sauf ko foofu indiwu ci bi nisfu yow voilà boobu moo ànd ak bii sauf ko Muslim mu ngi na bi la indiwul booye euh, Nawawi imam an-Nawawi ta'ala moom bi mu ko indi dugal euh, euh, muslimuna wala yooyu dugalu ko dan nag yadxulul fuqara al janna loolu nag Euh, mooy li nga xamante ne nii mooy xadiis bi kooku imaam Ahmad moo ko soloowe noonu waaw yadxulu al-fuqaraa al-janna qabla al-aghniyaa bi nisfi yawm waaw boobu dina bi nisfi yawm wa huwa xamsa xamsu mi'a kon léegi hmm, ci beneen bi mu ne yadxulu fuqaraa ummati al-janna qabla aghniyaa bi nisfi yawm qaala léegi nag talaa ci imaam Ahmad wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun loolu lañ la bëggoon a sànq ne la nga naan i eh, way cinq cents ans way ñàkk ñi ñu dañ dugg àjjana cinq cents ans sa way ñi am alal di door a dugg ñu ne la mais xaaju jour la demi jour ne la ndax li borom bi wa inna yawman riwaa imaam Ahmad mu teg ci jàpp mu na inna ma ndax benn bés ni ko alxuraan waxe inda rabbika fa sa borom ka alfi sanatin mu ngi tolloog junni ak milan mimma ta'udun ci yéen nit ñi li ngeen di compter kon kay bu la nee cinq cents mooy xaaju journée la waaw te loolu hadis bii nii eh, boo seetloo hadis mel nii gisoon nañu ko waaw te waxoon nañ la ne buy jeex tan saa yi tuddoon nañ la ko ne la imaam an-Nawawi dina ko indi muy xadis sayna Usaama bi nga xam ne moom lañ gisoon mu ngi koy indiwaat ñu ngi ko gisoon xadis numéro deux cent cinquante huit ci buntu baabu fadli du'afatil muslimiin wal fuqaraa wal xaamiliin muy chapitre trente deux bi xadis numéro cinq cent cinquante huit bi sayna Abu Usaama dina ko indi léegi waaw bu dee dinañ ko jeexal tey insha allah euh, muy bunt bi yëpp ah moom lañ di laata xadis bu mujj bi muy ciite foofu. xam nga dane woon dama qumtu yeneen dana yeneen tubay saasaam sayna Usaama dana qumtu ala baabil janna fa kaana aamatu man daxalaha al-masaakiin wa ashaabul jaddi mahbuusuun ghayra anna ashaaban naari qad umira bihim ila an-naar ah? wa qumtu ala baabin naar fa idaa aamatu man daxalaha an-nisaa waaw hadis boobu noonu bañ koy wax taxawoon nañ ci lu mel ni moo tax dañ lay renvoyer foofu quoi duñ ci yàgg nii de waaw mooy le fait ñu ne ah way ñàkk ñi dañuy gaaw a dugg àjjana ñoom waaw ñoom li nañu dugg àjjana <laughs> cinq cents ans mooy xaaju bés laata way woomal yi waaw loolu mooy xew léegi dañ naan la loolu noonu nag du dara lu dul lu tax parce que way woomal yi dañ leen di xisaab waaw la leen borom ba joxoon comme que borom bi yu yorenti may saa saa waxut yàgg nañ ko fi te gisoon xaalis lool an maali yi noo ko amee sa alal ji noo ko amee ak ba nga ko amee foo ko dugal moo tax alal lu muy gën a bari bari xisaab bi day gën a yàgg tamit responsabilité kese la te ba ñuy gisoon waxoon dañ la loolu tekkiwul benn yoon luy wane ne way ñàkk ñi kon ñoo gën way woomal yi parce que ñoom dañuy teel a dugg loolu lañ lay wax ne la déet parce que affaire bi c'est la justice kese borom mooy hakim ku nekk lam la joxoon dina la ci àtte te laa la doon jox boo fàttale ko misaalam ne la xam nga fadilata Mawlana Abdul Aziz ñoom waa fisc bi fii ñu Faransa ah président hadrata président mooy moom ñi leen sonal nekkul ñi nga xam ne ay minima sociaux la ñu yor ñi ñàkk nga xam ne ñoom daanaka euh, ñenn ñi chômage ñoom li ñuy dundee minima sociaux yi mooy ay allocation lañ leen di jox ñooñu sonaluñu waa fisc bi <laughs> alors que ñi nga xam ne nag ñooy borom alal yu bari yi ñoom LVMH L LVMH <laughs> waa ji Arnaud ak Lagardère ak mbokk yeeg ñooñu ak ñi nga xamante ne ay auto entrepreneur ay borom entreprise ñooñu ñoo sonal waa fisc bi. ñoom lañuy seetaan di xool est-ce li ñu déclaré baax naa am déet ak lu mel noonu lu tax parce que ñoom ñoo gën a ñoo ëppale ñi ëppale nag ñoom ñoo sonal mais bu doon ñi nga xamante ne daanaka bu dee sa ab salarié la buy am smicard wala salarié boo xam ne li muy am bariwul nga xam ne moom léegi France niñ def de toute façon jarul ngay déclarer sa employeur ki lay ki lay liggéey ki lay liggéeyloo mooy déclarer directement à la source yow jaratul ngay déclarer dara du kaas du fenn. ñoo am nañu lépp di ko xëcce foofu kooku daa sonal gaa mais ci sonal gaa mooy xam ne ci déclaratif déclaratif la mooy ñoom loolu ñoom seeni revenu ñoom ñoo ko xamal seen bopp même bu dee risque bi léegi mu ngi tracé yépp waaw <laughs> mu ngi tracé affaire yépp <laughs> waaw waaw ku nekk mbir yi ñu koy jéem a mais ki nga xamante ne yooyu liquide comme ab ab taximan <laughs> mu jëlee ab ab ab ab kii fii ab client fii nii mu dugg. ah compteur bi moo tax compteur yi la ñuy fexe liggéey après <laughs> waaw mu kii après mën a ko lii wala sax mu dugg mën a ko noo fan nga jëm mën a ko fii mën a ko noo trente euros la wala vingt euros kooku nan nga ko kooku kooku daa am benn trace boo am amul ngay génn waaye ji soxlawul facture da ngeen a waxaale noonu mu jox la nga dem loolu <laughs> mooy ñooñu noonu <laughs> mooy euh, euh, loolu la mooy ñi nga xam ne ñoo bari le ñoo am ñoom la ñu war ñoo war a rendre compte waaw waaw. te loolu waxoon nañ la boobu fàttaliku dañ ciy wane ne képp ku ñu responsabiliser war nañu saytu sa gannaaw la doon def est-ce que noonu la am waxoon nañ la suñu réew caaxaan yi ngay gis bu dee Afrique France moom boo newee voilà boo boo fi jógee tamit dinañ seet bala ngaa ñëw dinañ seet mais am na ñoo xam ne dañuy romb ci file yi ah parce que dañ leen di fal ministre ndax nee nañ seet nañ ko gaa ji xool de régularité régularité de xaw ma lan mais <laughs> da ngay dem ba ci canard enchaîné génne ay yeneen affaire yoo xamante ne ñu ne ah mais gars yi ñoom dañoo saytuwul bu baax wala déet waaw <laughs> ah, léegi moom loolu lañ def naan pour la transparence te malgré loolu gars yi dañuy romb mais boo ko jógee dinañ seet mais ku falu ba dem da def lu la neex après jeex na kenn du la béyee de koo gis ñu sonal ko mooy opposant la boo xam ne nanguwul waa nguur gu bees gi nanguwul a ñëw ci ñoom ne bu nangoo ñëw ci ñoom. gaa yi gëmm ci dossier yi teg ci seen tànk la benn la dégg ñu ne benn président bu wax loolu ci suñu président ya ñun africain yi ne dossier yoo xam ne moo ci teg tànkam man déggaluma ko sama nopp dama koo dégg waaw ñu koy nettati waaw moo tax du loo xamante ne nii dama ci dama ci ndogu ne par force noonu la demee noonu laa dégg ñu koy wax saytuwuma mbir mi seetaatuma ko waaw mooy loolu lépp nga xam ne lool c'est de injustice la waru la noonu waaw alors am na bu dee da ngay dëgg rek dëggal pour ñëpp te amoon droit di dëgg sax pour ñëpp pour kenn nga warul dëgg parce que justice la du yow luñ la fal fal loo nekk président du yaay bàyyi nit ñi yaa moom nit ñi laa wax fii am réew la buñ la dénk dañ ko jóge léegi yow itam ñu war a saytu liñ fi doon def est baax na am waaw loolu la ñu yi tamit di jàngalaale waaw yadxulul fuqara ñi nga xam ne mais nan lañ leen di nan lañ leen di saytu bu ñëwee <laughs> amuñu luñ leen di saytoo waaw ñoo gën a woyof waaye ña am qabla al-aghniya ñu taxaw loole waaw moo tax hadith sayna Usaama mu ne boroom alal ya mahbusuuna ñu téye leen waaye du téye sonal téye gàcceel téye toroxal de téye saytu kese waaw boroom bi nga xamante ne wal waznu yawma idhin al-haqq te balance bi ëllëg mooy dëgg gis moo tax mu teg mbir yi ci loolee nga xam ne ku ñëw dinañ la àtte lool képpal tekkiwul fenn foofu yi jële ne waa day wane ne gaa yi kon yàqu nañu gaa yi baaxuñu déedéet <laughs> waaw te waxoon nañ la masala moom dinañ ci ñëwaat ndax boobu bañ koy gis dañoo nootaloon ne ki nga xamante ne mooy ki am alal ndax moo ëpp tey sant moo gën ki ñàkk tey mun xam nga ñu doon wax ne ne loolu nag lu ñuy seetaat la après quoi parce que gisatuñ loolu waaw <laughs> loolu moo talatuñ loolu de <laughs> waaw dinañ ko gis ci buntu biñ la dundoon foofu ne di wax ci wàllu am ak yooyu waaw insha allah ku nekk fa nga nekk la la yàlla teg te loolu ba ñuy gis hadith bi waxoon nañ abi boobu ne loolu ah jar na bàyyi xel waaye léeg lañ gisoon ne moo gën a dëgëru mais insha allah li gën a li ñu gis léegi mooy que ne ku nekk fa la yàlla teg ak nam la fa tege loolu boo gën ci yow waaw waaw boobu nag am dans ce cas amatul est kii moo gën kii wala kee gënul kii ku nekk ala ku nekk la mu ne afdal min moo gën ci moom waaw kon nag affaire baa ngooku mu ne kon yadxulul fuqara al janna waaw lii di wane ngënee lu ñàkk bu nee ne waa ñàkk moom dañuy teel a dugg <laughs> moo tax waxoon naa la ngan ñàkk daa am ngëneel am am am koo am ngëneel fii nag ngëneelu ñàkk lay wax bokk na ci ngëneelu ñàkk yi way ñàkk yi mooy allaaxira du ñu yàgg way ngëm yàlla yi bien sûr moo tax mu ne fuqaraa'ul mu'miniin ak fuqaraa'ul muhaajiriin loolu la de pas n'importe quel faqir faqir kaafir mu ko kooku lan naa kooku yàllaa ne safara la jëm waaw waaw innal abraar la fii na'iim wa innal fujjaar la fii jahiim borom bee wax <laughs> ñi baax ñi te ñu baax amul ñu am ña ñàkk ak déet ñoom ñépp la fii na'iim ci xéew way nal ku jaara ñi ñi kaccoor yi dawoon mooy seen borom moo xam ñàkk ak anak la la fiy jahim ñoom ci safara lañ jëm kon mu ngi noonu kon ñii dañuy dugg fuqaraa uy àjjana laata way woomal yi cinq cents avant mooy nisfu yow waaw lañ leen taxawal rek ngir saytu leen waaw te nag ñoom xisaaban yasiira lay doon de ndax man nuuqisal kitaab al al al xisaab ku ñu fëyee di say biir weesal la mu gën la yonent may saa saa wax waaw comme que amaa lu leen di àtte mooy téere yi ñëw fa ammaa man uutiya kitaabahu bi yamini fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiira waaw moo tax lii juste pour la justice ak àtte bi yàlla ne woon mooy am te ci dëgg te ku nekk li ma ko jox dinaa la ko laaj ëllëg looloo tax ñu ne fa mais tekkiwul na ñoom ah kon loolu day wane ne ñii mbaa seen mbir wóor na bañ a wóor wallahu ta'ala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala